rahimahullah fi kitaabihi riyaadu saalihiin ah, min kitaabi sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fi albaab as-salaasu mi'a wa sab'un baabul mansuuraati wal mulah waaw léegi kon walillahi alhamdu wal nag ginnaaw bi ñu sante borom bi tabaaraka wa taala julli ci ndawam bi salawaatullahi wa salaamu ñu ñëw kon euh, ci suñu jotaay bi ñu génn suñu tom bu bees bi ubbi woon nañu ko ci jotaay bi ñu génn muy tom soixante-dix-huit ci shara bi mu tombeek ñu àgg téere boo xam ne mooy avant ñii mooy téere bi bu ñu ko jeexalee benn téere def ci kitaabu Riyadous Salihine parce que bul fàtte ne kitaabu Riyadous Salihine ay biir y a des yu nekk ci biir voilà ñu newoon ci kitaabul mansuuraat wal mulah téere bi nga xam day indi ay xadiis yoo xam ne yu dispersé la di wax ci ay thèmes yu bari yu wuute ba pare nekk di waxaale yoo xamante ne yu neex la yu neex a dégg neex a kii voilà captivant voilà vraiment oh ça te kii quoi la waaw ci jotaay bi ñu génn gisoon nañ mbëmbës tël mi ci introduction bi insha allah euh, tey ñu war a ko dugg nag ci xadis bu njëkk bi ginnaaw bi ñu la waxee na soixante xadis la fi indi euh, mille huit cent huit ba mille huit cent soixante huit léegi kon xadis bii waxoon nañ la mooy xadis yu bii wax ci wàllu dajjaal ak du dajjaal kese la yoo ak yeneen xadis la boo xamante ne tuddoon nañ ci ay mbir moo tax fii nii par exemple wàll wi nga xam ne moo jëm ci almasih ad dajjaal masih mu yiis bi nga xamante ne nii mooy le plus grand menteur de tous les temps nga xam ne moom sublime mensonge moom lay liggéey moom lay amila ah taxoon nañ ci bu baax ci chapitre vingt-trois babun fil amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar xadis ba nga xam ne moom muy xadis cent quatre-vingt-neuf al imam al hafiz an-Nawawi rahimahullah danoon as-sadis an ummi al-mu'minina ummi al-hakami Zaynab bint Jahsh radiyallahu anhuma anha anha anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam dakhala alayha fazi'an yaqulu laa ilaha illa allah waylun lil arab min sharrin qad iqtarab min sharrin qad iqtarab futiha al yawma min radmi ya'juuja wa ma'juuja mithlu haadihi hadis boobu bañ koy gis xam nga dafa tuddoon ya'juuj ak ma'juuj di Gog et Magog yaa ngi koy fàttaliku dellul foofu nga déglu jëluloon nañu ay waxtu yoo xamante ne nii surtout hadis bii imaamu Nawawi indi fii muy hadis Seydina An-Nawwas ibnu Sam'an boo nee Sam'an baax na boo nee Sim'an baax na An-Nawwas ibnu Sim'an wala nga ne An-Nawwas ibnu Sam'an al-Kilabi yu ne woon sahaaba rasulillah alayhi afdalu salatu wassalam wa radiyallahu an sahabatihi ajma'in waaw foofu noonu hadis boobu boobu bi ñuy gis nii jëloon nañ ci lu bari boobee ba waxoon la kañ la Yaajuuj ak Maajuuj ban jamono lay génn ñu ne la mu ngi génn jamono joo xam ne Seydina Isa ibnu ñëw na mu ngi fi te fekk na Seydina Isa ibnu Maryam rey Dajjaal oh <laughs> waaw mooy affaire yi mooy ashratu saa mooy bu saa di waaj jeex waaw nga xam ne. Euh, dajjaal ak musibaam gu gi muy nekke ba ni nga xam ne Seydina Muusa alayhi salaatu wassalaam Isa Isa ah ci la koy faate musibaam gu rëy googu yorent yorental la Isa suñu boroom nag ne ko ah maa ngi génn ay nit ñoo xamante ne kenn manula faire face ak ñoom bindoo mbindee fii ci kaw suuf fii ñoo xam ne man nañ leen a dékku kon nag jëlal ma sama jaam yooyu nga yóbbu leen rawale leen tuur tuuri Siinaa wa wa eh, wa wa tiini wa zaytuun wa tuuri siiniin voilà foofu le ca Sinaay mu daal di leen rawale foofee ci la jwa génn nag wa yab'athu Allahu Ya'juuj wa Ma'juuj wa hum min kulli hadabin yansiluun comme ni ko alquran waxe foo nekk gars yi naan foo fëx di mel ni ay ay waane yuy déversé wu ci kaw suuf tellement ni ñu bari woon ñoom waa Gog et taxawoon nañ foo fee histoire ak nan fi leen alquran tudd ci aay yi leen tudd ak hadith na saasam surtout bii ak bu ñu génnee ñoom seen descriptif ñoo ñan nan lañ mel ak lan la yàq ci kaw suuf ak nan lañuy ñuy jeexe xadis boobu nag ngi leeral loolu di tudd loolu lépp mooy xadis bu xadis Seydina An-Nawaas ibn Sim'aan wala ibn Sam'aan radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa kon ñu daal di ñëw nag mooy dafa gudd xadis mille huit cent huit mu ne an An-Nawaas ibn Sam'aan mooy dañ ciy jël rek di dem par ndànk-ndànk di defaale eh, njàngat comme que fii mooy comme imam dañoo <laughs> man nañ ne dañoo libéré <laughs> ay lëkk eh, eh, que le mooy lëkkaale ak yooyu ak tamit bon lii boo gisee mooy yooyu yëpp leer na ba pare mooy fii dama fi yoo xam ne lu nekk lay wax waaw c'est vrai nag yi muy njëkk fii xadis yi muy njëkk a dajale fii ginnaaw bi ak yi ci tegu yooyu yëpp ci ad-Dajjal lay wax muy ki nga xamante ne Euh, euh, azzabu dajala dajala yëpp moo ci gën a ñàng moo ci dàq kàcc ah mooy euh, bonimenteur yëpp ñi nga xamante ne dajaa ji lay waaw dajaa ji lay <laughs> mooy dajaa ji lay waaw ñëpp moo ci gën a gaaw garaaw te gisoon nañ tamit ba foofale tuddoon nañu xadiisu sayyidina yeneen saa sallam bi mu ne xaddasani tamim mooy xadiis boobu nga xam ne mooy benn xadis boo xam ne yeneen saa saam da diw moo ma ko nettali waaw nañ la waaw boo déggee ñu la waaw <laughs> boo déggee ñu naan la ban xadis mooy xadis bi nga xamante ne nii yeneen saa saam da ne diw moo ma nettali mooy xadisu Tamim Abu Ruqayya Tamim ibn Aws ad bi nga xam ne moom gis na dajjaal moom moom moom daa gis dajjaal moom <laughs> waaw foofu taxawoon nañ ci bu baax waxoon la tamit ñu bàyyi waxu caaxaan yi nga xam ne ñoo naan ñu wax dajaal ab ab ab ab système laaj ngir wëyal ay caaxaan yoo xam ne teguwul dara ci tus waaw loolu dañoo fekk rek naa inna wajadna aba ana fekk nañ suñu bàyyi di wax nii ñu koy jéem a utal ay ay ay lay yoo xam ne teguwul ci dara wal iyaadu billah kon loolu dina gën a leer fii kon mu ne an Nawaas ibn Samaan muy jële ci saxaaba boo xam ne mu ngi tuddoon an Nawaas ibn Samaan radiyallahu anhu ibn Xaalid ibn Abdillah ibn Amr ibn Qurt ibn Abdillah ibn Abi Bakr ibn Kilaab ibn Rabi'a ibn Aamir ibn Sa'sa'a moo nañu naan ko Kilaab moo nañu naan ko al-Kilaabi nekkoon am nañu naan ansaari la Shaam la dëkkoon radiyallahu ta'ala anhu wa arda mu ne annahu qaala nee na yal na yàlla gërëm ko zakara rasulullah mu ne dawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam dafa tudd ad-dajjaal waa ji nga xam ne moom lañ naan dajjaal mooy masih le faux messie waaw alhamdulillah nga xam ne loolu dafa yàgg gis nga borom bi bi mu nekkee boroom wét cappa cullim dara takku ko takkul ci lenn ah di ci nga xam ne moo euh, génne mbindeef yi ci ñàkk a nekk indi ci nekk ah Iblis feeñ fee di wootewu ci biir jinne yi ne moom mooy yàlla xam nga iblis li ci garaaw mooy li nga iblis jullit ñi li ñu jàppe yàlla ñi iblis jinne yi dina yàqu noonu la fexe ñoom ñu jàppe ko ko moom moo tax moom itam ut ne genre façon aras dégg alquran li borom bi naan wa kaana arsul alal ma te loolu alquran kalaamun qadim la waaw tamit ut benn kiiwam teg ko ci ndox ne moom mooy mooy mooy mooy foofu looy kiiwam <laughs> masiix bu baax bi di Isa ibn Maryam alayhim asalaatu wassalaam bi mu amee ab benn waay boo xamante ne moom mooy ab dajjal borom bi moo bëgg loolu mbir waaw ak nuur ak zolaam nekk en face nuur waaw addina bi nag loolu la waaw mooy bëri la diggante leer ak lëndëm saa su ne lëndëm ñëw ba mel ni moom rek ka ma xamee borom bi ëndiwaat loo xam ne moo ko fiy dàq te jamono yoneen saa sam laata muy ñëw fépp lëndëmoon lu ay tepp tepp yu ndaw ci àddina bi waaw mu yónni yonent bi alayhi salaatu wa salaam mu ñëw jaa al-haqq wa zahaqa al-baatil inna al-baatila kaana zahuuqa waaw jaa dikk na al-haqq dëgg wa dhahaba wéy na dem na al baatilu neen inna al baatila dëgg-dëgg neen fu ko leer fekk fu ko dëgg fekk du dañ di nekk ci koo xam ne day toxu moom baatil caaxaan kon yonente bi alei salaatu salaam dinañ gis yeneen xadis yi ñëw yi nga xam ne wax nañ la xadis bii la njëkke di wax ci wàllu dajjal waaye dina ñëwaat ci biir li nga xamante ne nii hadith yi ci tegu ñu ngi hadith mille sept cent huit ah mille sept cent huit lañ nekk nii mille sept cent neuf tamit ci Dajjal lay wax mil sept cent dix moom itam Dajjal mille sept cent onze Dajjal mille sept cent mille mille huit cent mille huit cent yi maanaam mille sept cent mille huit cent onze mille huit cent douze mille huit cent treize Dajjal waaw 1814 yooyu yëpp c'est dajal 1815 ñoom ñëpp dajal lay wax ci Masih ad-Dajjal le vrai grand bonimenteur ba pare ba 1816 tamit dajal 1817 dajal waaw waaye 1818 tamit dajal 1819 it ngi muy wax mooy dajal <laughs> après mu daal di ñëw nag après nag foofu nag la yemale ci mbiru le bonimenteur mooy kon mille huit cent huit ba mille huit cent vingt ci dajjal lay wax eh, non ba mil huit cent dix-neuf léegi foofu nag dinañ ci wax eh, yi nga xam ne mooy que dajaal affaire dajaal dajjal c'est pas affaire boo xam ne ci yonent saa salaam nettali dajjal ci la jóge woon mooy amul benn yonent comme niñ koy gis ci hadith yooyu lu dul ne daal dinay xupp ay ñoñam ci ki nga xamante ne mooy ad dajjal waaw amul kenn yonent waaw ndax mooy fitna gi gën rëy waaw fitna gi gën a rëy mooy dajjal waaw waaye nag dinañ gis ci biir surtout hadith Seydina Abu Sa'id euh, al-Mughira ibn Shu'ba yooyu ñoom Seydina Abu Sa'id radiyallahu anhu luñ gis ci buñ paree ci hadith bi Euh, ak dinañ koo xaale fii sax <laughs> waaw ndax dinañ ko gis fii insha allah loo xam ne malgré mooy fitna bi dina rëy ah waaye yore saa saa nee na man li ma leen di gën a tiital sax sama xeet à vrai dire dajal parce que affaire dajal euh, il suffit nga yor pas-pas bu baax nga yor pas-pas bu baax tegu ci yoon yonent saa salaam du la mënal dara tous la la mënal. mais man nga yor pas-pas bu baax am ngay mbir yoo xam ne mën nañu ñëw fëkk la jëlale ci l'essentiel muur la côté dëgg bi dox sa diggante côté dëgg gi ak taxawal dëgg ak dox dëgg loolu nag moo gën a garaaw moo tax ngay gis ci biir nañ ko après recensé yi ay hadith yoo xam ne yeneen saa sam da doon wax ne eh, yéen li ma gën a biir ci yéen mooy lii wax yeneen yoo xam ne wute na ak yeneen gën a leeral loolu kon walillahi alhamdu wal minna kon naan an-Nawwas ibn Sam'an mu ne zakara radiyallahu anhu mu ne zakara tudd na rasulullah dajjal zaata gada benn bëccëg waaw benn bëccëg yonent saa salaam daf ñu doon waxtaanal ci ad-dajjal fa xafada fiihi wa rafa'a keroog yonent bi saa saa wax ci dajjal fa xafada fiihi wa rafa'a waaw am ci waroom xam-xam yi mooy mu ne mu euh, tuutal mooy xaqara mbiram kër ni muy mel mel yépp ku gëm yàlla te wéeru ci yàlla yooyu dana la dul manal sewal ay mbiram waaye wa rafa waaye mu màndal ko azamahu wa faxama waaw ndax yu garaaw yi nga xam ne fitna yu bari yi nga xam ne moo ànd ak ad-Dajjal yoo xam ne nit comme ni ko saa sànni waxee nekk fu ngeen dégg Dajjal fu ngeen ko dégg bu leen fa dem te na ñaan yàlla muusal leen ndax nit dina jàpp ne moom dëgër na ci ngëm yàlla dajeeg Dajjal Dajjal fitnaal ko waaw. réyal mbiram wa wa wa wa wa wa wa wa xafada wa rafa waaw. Allahu akbar am ñu ne keroog day wax léeg-léeg mu wàcc xafada kàddoom léeg-léeg mu yëkkati ko ci kaw waaw Allahu akbar mooy daal màggal mbiram wax leen ci wax yoo xamante ne leen na nag waaye loolu lépp huwa ahwanu ala allah min dalik waaye ci kanamu yàlla dajaalu dara qudratullah ak koo xam ne yàllaa la jàppale dajaalu tus waaw <laughs> waaw wa xafad allahu akbar allahu akbar ah li lay wan ne fitnaaw dajjaal ni mu ngande te garaaw mooy lim ne amul dara laysa bayna yaday saati xalqun akbar min ad-dajjaal gis nga ci kanamu saa amul mbindeef mu gën a garaaw gën a bon gën a yiis ak mbonam gën a màgg ci dajjaal allahu akbar aw yenn saa salaam keroog ndax bu doon xutba ka annahu mundiru jaysh day mel ni ku ëpp ab armée boo xamante ne nii ñu ngi waajal dugg ci noon yi mu ne nag keroog an-Nawwas radiyallahu nee na wi yeneen saa salaam bi ñu defalee sermon boobu dañoo tiit ba hatta dhananna hu fi ta'ifati an-nakhla ba ñun ni ñuy jàpp saxaaba yam doon discours di wax ak ñun radiyallahu anhu këni dajjaal boo mooy mu ngi fii ci ginnaaw tàndarma yi garabu tàndarma yi Medina yii di ñu xaar <laughs> ak ko koo jege tellement mooy xam nga nañ la nettali ay mbir même bu amagul mbir mi da lay saisir saisir ba day mel ni affaire bi daa xaw léegi tey booy jóg mu lay assommé loolu moo leen daloon <laughs> neen après bon ñu dem quoi falamma ruhna ilayhi bi nga xam ne mooy mu wax ñun ci loolu ñu dem après ñu ñëwaatee nag ilayhi ci moom mooy ci ruux ar-rawaax mooy ci suba ji ar mooy ngoon gi ngoon gi nag ñëwaat ci yoneen saa salaam lay sànni. ah fa lammaa ruhnaa ilayhi arafa fiinaa yoneen saa salaam seetlu <laughs> que ni saxaaba bi moom tey lu leen dal. ngoon doonu ñoon ngoon te ñii de ak si ñii gaa yi mel ni mooy rek ñu naan saay daa mel ni daa yaram bi daa dee quoi mooy dafa de dafa nit koo xam ne dafa kaawu nit ku kaawu mu daal di seetlu mbir mi ci ñun quoi que ni ñun dese nañoo nekk nañ xaal bañ doon nekk waaw arafa dhalika fii naa fa qaala ma sha'nukum yeneen saa salam ne eh, lan moo lan muy seen mbir dañ ciy jàngale jàngalkat bi bu gisee élèves yooyu wala benn élève wala élèves yoo xamante ne dañ doon sawar tey yu gis ne sawaru waroo mel ni satles de mar ko am nga mel ni faale woo ko non dangay xam ne am na lu xew te loolu nag fexe xam loolee ngir boo ko mënee teggil wala woyofal nga def ko loolu daa am solo c'est pas que yu dugg ci lu sa yoon newul déedéet ñee nag moo tax yeneen saa saa bi mu euh, euh, seetloo ci ñun loolu mu laaj ñu ma ko du waxoon nañ la keroog Abaa Abaa Umayr loolu la defoon non yoneen saa sax bi mu ñëwee kër ñoom Seydina Anas radiyallahu anhu ibnu Maalik euh, fekk fa benn frère am bu ñu naan Abu Umayr nekk ci benn teggu kër gi moom daal di beru foofu nit ñépp a ñu fee moom mu beru quoi waaw daal di triste yeneen saa salam dugg si nuyoo si nuyoo euh, daal di xool gis Abu Umayr moom mu ngi fële moom moom kese daal di ku ko gis xam ne triste na mu ne wàcc kii moom lan moo lu tax mu kii nii lu ko dal ñu ne ko ah moom de piccam mi mu doon yor an nu xayru moo moo moo faatu quoi piccam mi mu doon fooy moo moo dee yeneen saa sax ne la walla lii fu gone la bàyyi ko foofu déedéet daa ñëw ba ci moom bàyyi mag ñëpp ñi nekk fii ñëpp ñëw ba ci moom wàcc ba nekk à son niveau naan ko yaa Abaa Umayr maada fa'ala Nughayr gisoon nañ ko keroog bi ñoom <laughs> ñi nga xam ne waa sa Hanafi euh, Maalik yeeg Shaafi'i yi naan xaramul Medina xaram la hadith Sayyidina Ali ibn Abi Taalib radiyallahu anhu bi nga xam ne taxawoon nañ ci ci lu yàgg ci al-Madinatu xaramun ma bayna 'ayrin ila thawr hadith 1804 chapitre 367 baabu tahrim intisaabi al-insaani ila ghayri abiihi wa tawallihi ghayra mawaalih ñu doon tudd lii naan ko waa boo may nan la sa picc mi def mooy loolu dafa am solo gis nit ku nekk ci tristesse nekk ci loo xam ne da ngay xam ne kii il n'était pas comme ça avant quoi am na lu xew nga fexe xam lan la pas ci ngir xamal ko dem tafal ko ak kii yoog nangam déedéet ngir dimbali ko ci lu diis loolu bu dee am nga loo ko ci mën a fanqal lépp ba mu deñ wala boog ko ci mën a soulager nga def ko moo tax yeneen saa sam bi mu seetloo ñii bàyyiwu leen noonu mu ne leen ma sha'nukum waaye lan mooy seen mbir <laughs> ba ma gis leen mel ni ñu kaawu nii <laughs> lu leen dal <laughs> qul naa ñu ne ko ah ya rasulallah ah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam zakarta dajjal al-ghadiya fa xafadta fiihi wa rafa'ta hatta dhanannahu fi ta'ifati an-nakhl ñu ne ko ah jële sa asram kat ci bëccëg dañ ñu fee tuddal mbiru dajjal masu yoon dajjal ah nga daal di wàcc yëkkati wax ci moom daanaka yeneen saa saa ba ñun ñu jàpp ne njortu ne mu ngi fii sorowul ci tàndarma yi suñu tàndarma yi ci teggu tàndarma yi mu ngi ñëw foofu fa qaala yeneen ci bari saa saa nag ne leen hein waar saa yi dajjaal laqatuwul fii parce que yeneen saa saa ni mu koy wax est-ce que newul ci ginnaaw tàndarma yi rek di xaar yeneen saa salaam neneen léegi xoolal dalal xel giñ doon wax yow mu ne ghayru dajjaali axwafuni alaykum waaw mu ne gis nga mu dalal seen xel ngir wan leen ne dajjaal li ma leen wax loolu lépp dëgg la waaye ak mbonam ak ak caay-caayam ak musibaam loolu lépp noonu la demee waaye ghayru dajjaal leneen lu dul dajjaal axwafu nii moom laa gën a ragal aleykum ci seen kaw dajjaal ragal naa ko ci seen kaw waaye am na médicament yu ma leen jox te dina ko wax ci biir yoo xam ne ku ko def insha allah borom bi dina la musal ci ayu dajjaal mais nag am na mbir yoo xamante ne dañoo sew mën a faagaagal nit ak ngëmam yàllam waaw leneen lu dul dajjaal moom laa gën a tiit ci yéen allahu akbar allahu akbar waaw te yooyu yonent bi alayhi salaatu ci tudd ay mbir am na xadiis yoo xam ne ñëw na di wan ana lan la yonent bi alayhi salaatu salaam gën ragal ci xeetam à part dajjaal ñu ne la rawal imaamu Ahmad rahmatullahi alayhi fi musnadihi musnadul amsaar hadiisu Abii Zarr al-Ghifaari radiyallahu anhu jarul ñuy tudd ci càllale yi ngir gagner du temps ah, Abu Tamim al-Jayshani rahimahullah taalibi sahaaba la woon mu ne qaala mu ne axbarani Abu Zarr mu ne nettali na ma Abu Zarr bi Seydina Jund ibn Junaada ci lu gën a siiw Seydina Abu wa Mawlana Abu Dharr al-Ghifari radiyallahu anhu qaala nee na kuntu amshi ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fa qaala nee na dama doon dox man Abu Dharr yeneen saa saam laa àndaloon ñuy dox ci mbeddu Medina yi am na boo xam ne nee na mu ne ma am na li ma gën a tiit la xayru fa qaala la xayru dajjaali axwafuni ala ummati mu ne leneen lu dul dajjaal man yoneen saa salaam moo ma gën a tiitloo loolu laay gën ragal ci sama kaw xeet am na riwaay boo xam abu euh, euh, ci yoneen saa salaam après dafa noppi nee na dem ba muy waaj a këram euh, ma ne ma may ragal mu dugg te du ko wax ma ne ko yoneen saa salaam sànq da ne. Eh, que ni leneen lu dul dajjaal nga gën a ragal ci sa xeet loolu mooy na kantaar riwaaya bi Seydina Abu Dharr radiyallahu anhu mu ne yeneen saa sam bi mu ne la ghayru dajjaal akhwafuni ala ummati leneen lu dul dajjaal laa gën a ragal sama xeet nee na qaalaha thalatha mu wax ko ñetti yoon mooy la la ghayru dajjaal akhwafuni ala ummati la ghayru dajjaal akhwafuni ala ummati alhamdulillah la ghayru dajjaal axwafuni ala ummati yeneen saa sa wax ko ñetti yoon leneen lu dul dajjaal moom laa gën a tiit ci sama xeet leneen lu dul dajjaal laa gën a tiit ci sama xeet leneen lu dul dajjaal laa gën a ragal sama xeet qaala sayyidunaa Abuu Zarr nee na radiyallaahu anhu qultu ma ne yaa rasuulallaah maa haazaa alladii ghayru dajjaal axwafuka alaa ummatik nee na ko ma ne ko may yow ndawal yàlla sallallaahu alayhi wa sallam ana lan mooy li nga xam ne lu dul masiixu dajjaal moom nga gën a ragal ci sa xeet qaala nee na yeneen saa saa ne ma a'immatan mudillin allah a'immatan mudillin waaw ay nit yoo xam ne dañoo toskare dañoo sànk keroog abu bakr radiyallahu anhu lan la wax ndaw si Zaynab lan la ko wax mooy buntu bi nga xam ne moo doon wax trois cent soixante-six ci téere diñ génn baabu nahyi an samti yawmin ila al-layl Seydina Abu Bakar lan la waxoon ndaw sax ndaw si da ne ko muy xadis mille huit cent un bi waaw ñun comme comme yaay Abu Bakar bi mu ko waaye yow yaay kan sax mun a ko man mu ne ko kenn laa ci waa Quraysh ci muhajiruna mu ko muhajiruna yan mu ne ko ci Quraysh mu ne ko lan ci mu kan ci muhajir mu ne ko yow mii laaj kan man maay Abu Bakr mu ne lan Abu Bakr am na moo yore saa salaam bi muy ko ah man maay Abu Bakr après nee na ma naan mu ne ko mais ñun mbaax gii ñu nekk yiw gii ñu nekk kañ la sax rek ci mu ne mastaqaamat fiikum a'immatukum a'immatukum fekk seen nit ñi di tegu ci li fi yore saa salaam bàyyi woon allahu akbar allahu akbar yeneen saa salaam ne man li ma gën a tiit ci sama xeet mooy a'immatan mudillin mooy ay njiit yoo xam ne ay teg yoo xam ne ñoo jiite nit ñi pare sànku di sànkaate loolu laa gën a tiit ci sama xeet que dajjaal parce que dajjaal benn phénomène la buy ñëw ni nga koy dégg c'est clair benn phénomène la boo xam ne laa ba xaala day ñëw waaw te du xeetu yeneen ci bari saa saam yëpp lay dañaa waaw ñuy dund jamono joojeeg moom te sax du ñépp lay fitnaal comme niñ koy gisee ci hadis bi insha allahu taala mais a'imma mudillin ñoom dañ fi mën a nekk tout le bu kii demee keneen ñëw kii dem keneen ñëw ngay dund kan ama am nga nit ñi duñu dund sans jiit non il faut ñu am i jiit ay jiit ñoo xam ne ñoo leen di jiite léegi nag bu dee ñooñu dañoo sànku fa ngay peser ñu ngi la ko doon wax keroog. ñaan gi imaamu Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal ah sëriñu waa ngiiru Hanbal yi rahmatullah doon wax naan bu amoon du'a mustajab bu amoon benn ñaan boo xam ne leer na ko ne bu koy ñaan yàlla di ko nangu xam nga kan lay ñaanal njiit yi lay ñaanal waaw waaw ndax njiit yi annaasu ala diini mulukihim aw umaraihim fàttaliku la imaam al-Hasan na Hajar doon wax keroog bi muy ci buntu boobu noonu hadith 1801 dellu ma boobu yaa vay insha allah nit ñi seen doxalin ak soobu ñu njiit ñu ëpp ci ñoom moom la ñuy copier ndax parce que day may pouvoir changer les la donne ak moo yor yu réew mi fii la ñuy tànk le pays tànk bu nit muy dëng idaa maala amal <laughs> ila hada tariq gis nga bu joyee bu wengalee génn yoon wu jub bi fi yoneen saasam bàyyi maa la day jéng wa amal mu jéngal nit ñi li anna an-nas ala diini mulukihim ndax nit ñi dañuy nekk ci soobu doxalin péril ki nga xam ne ñoo leen jiite waaw waxoon naa la bonte yu bari am na ñu bari ñemewuñ koon wax avant ñuy am yenn xeet président yu yiisi bañ ko amee ñoom ñuy ubbi seeni làmmiñ ak ministres yi ak députés yi nga xam ne ñoo ànd di wax wax yu ñaaw di déverser lu mel ni poubelle ci une de la population di gis ñeneen population bi ñeme koo wax ñeneen yi parce que le président les députés les journalistes ñëpp loolu la ñuy waxee. muy un racisme ambiant boo xam ne léegi mooy jàll koo xam ne am nay jamono kenn ni nga ma ko war a wax yaa ngi doon xëy li eh, ñoom boo ko waxee gars yi takkal ma pot procès nangam ak nàngam citation directe mais comme que léegi moo koy wax. taxaw di ko wax micro yëpp tiim ko premier ministre ministre de l'intérieur député yi ñëpp di wax léegi ku mën a n'importe quel citoyen day man a taxaw di saaga yooyu di wax wax yu ñaaw yooyu te kenn duñ ci ragal dara lu tax li anna an-nas ala diini mulukihim waaw li anna an-nas ala diini mulukihim ndax nit ñi dañuy nekk ci tëralin doxalinu li nga xam ne ñooy seen jiiti moo tax yeneen saa salaam ne fii li ma gën a ragal ki dajjal ci sama xel ñetti yoon mooy a'immatan mudallin njiit yi nga xam ne dañoo sànku di sànkaat te loolu nag mooy ci domaine yëpp domaine politique bi domaine religieux bi domaine yi yëpp ñi nga xam ne nee na ñoo jiite nit ñi bu dee dañoo sànku parce que ay modèle lañu pour ñeneen ñooy seetu bi ñu bari di niitoo waaw ñu bari di niitoo waaw moo tax waxoon naa la gis nga njiit bu bon un bari na ko ngir moom na ngir moom ngir mu yàq fi loo xam ne ku ñëwaat gannaaw ngir defaraat ko c'est sera très compliqué parce que yàq moo gën a yomb defar yàq moo gën a yomb defar a immatul mosal ay njiit yoo xamante ne nii. yàlla amul poids ci seen xol bés buñ leen jiitee duñ leen yërëm waaw rey leen ak naanum ndox jël flic yi déchaîné ko ci seen kaw ñu leen di rey ak naanum ndox la ñeemale nawloowuñ leen amuñu benn lu ñuy xool diggante naan sama boroom beeg ñii mu ma dénk déedéet ndax dañoo sangu waaw ba pare ñëw lii xoole réew jullit yi réew yu bari daanaka bu dul ñëpp ñi ci ëpp ku ci nekk la xasoon a nekk sax sa constitution bu yàgg di wax ci wàllu diine am loo xam ne ci alxuraan lañ ko jële gars yi dañ ciy summeeku comme ni jaan bi ci yéreem réew mu mel na ab dawlatul usmaniya mu doon xilaafaat julli ñi capitale bi ne woon Constantiniya Byzance di Istanbul waaw ad-dawlatul usmaniyya le l'empire ottoman moo doon xilaaf ak julli ñi ñoo ko yoroon ñoo jiitoon pat ci julli ñi xoolal niñ meloon 1924 bii ñu génn nga xam ne ñu ngi mille mille deux mille vingt six y'a deux ans la am centenaire ci ci atum grégorien ci la ci la ku ku yéeme daal di woon tas xilaafa gi ne jeex na. xoolal foo xam ne fii moo doon capitalu l'islam nan lañ mujj nan la mujje dañu ñëw ba muuraay ñu ko fay tere université yi kenn du fa muur waaw lu bari loo xam ne yénn mais da nga naan c'est extraordinaire a imma mudillin réewu Afrique yoo xamante ne président yi dañoo demoon ba gars yi dañoo jàpp ne seen loi yu bon yi ñuy dugal loo xam ne dafa sax si diine nit ñi jàpp ne lii lii baaxul am soxna yu bari dafa xaram baaxul nangam nangam waaw la ma saa waaja doon wax ak benn kenn ku dëkk foofu fii nii ci Lyon ah ku mu liggéeyandool xaw ma plonge xaw ma ci ci di raxas ci euh, euh, bool yi ci kii yi ci ci restaurant yi nee muy wax ak kenn koo xam ne foofu la dëkk mu naan ko foofu la jógee quoi parce que nee saasam amoon na lépp benn soxna waa ne ko tuuma ne ko waxoo dëgg naan ko retire sa petit retire retire retire tout ni yeneen xam ne je saasam amoon na lépp benn soxna waa ji ne ko da ngay lopp benn jabar ba pare dañ koy def de telle sorte nit ñi juddu après dañuy foog ni lii mooy diine ba pare naan la walla ñoom euh, même bu dee dañ naan laïc lañu mais dañ naan seen culture lépp mbiru jullit la bu ko defee ñi nga xam ne jànguñu bu baax euh, xamuñu dañuy jàpp ne lii mooy l'islam ma ne ko kooku il est il est victime njiit yu bone noonu waaw waaw borom bi ne. yooyu saa salaam ne ñi ma gën tiital daj ci sama xeet mooy a'imma mudillin kon benn ngoog waaw kon gis nañ fii lan la wax biñ ne ko tudd nga dajjaal kat yi euh, wàcc yëkkati ki euh, sa bañ ragal ne mu ngi ci mu ne ghayru dajjali akhwafuni alaykum kon benn ngi a'immatam mudillin